bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi miqdaarihil aziim wa radiyallahu ta'aala an ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illaa billaah bismillahi soxna may wax sama jëtt ci dubu arrahmaani ko daa yu teewal mi laa ko nëpp ci àddina arrahimi kadi aji xewal julit daal ca alaaxira iqtaraba linnaasi xisaabuhum wàcc na ci Quraysh rek ba tey yàlla leen di yëgal ne dencam yàlla jege rek waxoon na iqtarabati saa'atu wa shaqqal qamar wax na ataa amrullaahi lépp taxu leen a jajju mu ne iqtaraba jegeñ na linnaasi ñaari yéefari Makka ñetti way weddi dekki xisaabuhum te sab hisaab seen de yéefari ñi ngi weddeeka dew waaye des bi leen yàlla xisaab dagana de te mooy pencam yàlla de wowum sa ñoom moo riboonoon way dëkk lañu fii xable di di saggan da terewul nag ñoom ñi ngi saggane adu pour bés boobu bañ a gëm yàlla waaye nañ xam ne jege na rek ba laay ñu ngi wàccee fekk na Abu Hurayrata mi ngi rëdd katam ba di ko tabax de ba tabax ba yëkkatiku balaa aji wàccee mu ne bàyyi na far de dem pencam yàlla jege na soxlawul muy matali tabaxu këram noonu la ko bàyyi jege na lu tax yàlla ne jege na di kër pencam yàlla ba ko waxee ne junne at ak ñett téeméer ak juróom ñett fukki at ak ñeneen te dafa tey ñëwagut boobu jege mooy lan jege na ci xaq yàlla ndax moom dara soriwul fi moom li muy yëg di dikk ak li teew yëpp benn la fi moom wala jege na ndax faw dana ñëw te lépp lu dikk jege na fi nekk atam ci wér fi gën a jege démb ci wéy ndax démb surtout dëgg ci mukk bon nag lii dikk moo gën a jege li nga xam ne wéy na te pencam yàlla faw dana ñëw loolooy maanaam jege gi walla jege na naam suñ feetee li nga xam ne moo wéy ci àddina àddina bu juróom ñaari junne at la juróom benn junne at ya na yàlla soog a wax ne pencam yàlla jege na juróom benn junne bu wéyee te nga xam ne mooy des su fekkee ni lii lii dikk fi moo gën a néew li nga xam ne wéy na rek bon li ñëw jege na bu fekkee loolu la nag kon ba yàlla fa seen bindee yi te si laa ñuy wàcce ñu ne yoon moo gën a bari fuuf li nga xam ne moo des waaw di kenn xamu ko itam bon nag yàlla mën naa wax ne pencam yàlla jege na de pencam yàlla bi nga xam ne ci la ñuy hisaabe jaam yi foofu lu jege la de pencam yàlla ñetti xaaj la bu ak bu digg doomu ak bu mag bu bi mooy nit ku dee ki ku dee rek sa pencam yàlla taxaw na yow bu digg doomu mooy bu ñu bu tëbi ba ñëpp deeandoo bu mag bi nag mooy bañ dekkalee ñëpp bañuñ seen sëg yàlla de loolu la wax ne jege na ndax léegi ñëw nit ku bu ko yàlla bindee garab ba mu bindoo rek la tàmbali ab dox jëm te jëm yàlla noppi bu mu noppi benn xaaj la bu jóge ci moom te dootu dellu si su fekkee ni jóor bu jóor waxtu bu nekk rek ñu ngi koy wàññi te du du jëm ci jeex la jëm dund bi ay fan la ay bis bu ay ay weer ay at bis bu ñëw ngorta la boo xam ne màbb na seen dund ci tabax ak dund dundam nit bu ñëw xaaj la boo xam ne wàññeeku na ci dund nooy nit kon ñu ngi tàggan bañ a xalaat jëngam yàlla waaye ñëw na ba noppi de ku nekk ba mu juddoo daxaw yoonu dee at mu nekk xat la weer wu nekk manding la at mu nekk manding la weer wu nekk farfax la bés bu nekk ak mil la jéego bu mu jéegi nokki bu ab jéego la bu mu jéegi te fu mu jéegi jëm ci dee ñu yeboon sax ne dee na ba noppi de wala jege naa dee rek maa yaatihim dikkal ci leen min fikrin alquran min rabbihim ñu si tukkee fa borom seen moo de sin guddi min sos ak wàcceem daf gannaaw lëb ila stamaro ndare bu déglu nañ um te ñoom yàlla xam boona danañu xorantu rek ñoom bu ñu déglu alquran rek ñu ngi koy déglu waaye ñu ngay fowantu rek ñu di alxuraan rek laa yettan ngir muy aji sagal xulóobum ay xol seen walis maana am mi de duñ déglu sax maana yi nga xam ne moom la alxuraan lamboo lim li xéemu xéemu wa asaro nëbb nañu naj waa neey alladina ñaaña sala moo tooñ ñu alxaasaa déet muhammad ngi de ilaa basarun na rek doomu aadama la mislukum ci dikkam seen jëriñ nañ seen déey mooy seen konkare ba daw yoon nañu seet li ñuy wax ci Muhammad boo xamee ne jiw yaaram yi daje dinañ xaj ci ñun di daje di ngeen a afataatunu ndax da ngeen dikkal fi xaram jabar ñu ne Muhammad ab la bu leen ko topp waaye comme que yéen tuuti noonu da ngeen ne jabar la. xul waxal rabbi borom sama yàlla mu gën a mu xamal xaw la wax ci sama ay jërëjëf nekk ci asamaan wala reesu woo moom sama moom laaj bi dégg la ñuy góotal tool. alali mu aji xam la mu ko def bal ba ñu xaaloo wax nañu ne alxaasu alaamin jaxasoo ji juwent lañ ñu ne alxuraan du dara lu may Muhammad dafay juwent rek di faraati dajale juwent ñu jaxasoo rek moom mooy alxuraan bal ba ñu duut na mu ko ñu ne déedéet alxuraan naaf la yu Muhammad duut bal ba ñu woo moom saayarun waykat la Muhammad ab waykat la alxuraan way rek la nañ ko mu dee na waykat njëkk ya deewoon kon yaati naa na mu gënu yaa naka yónnee woon la wala na way njëkk ña su bëggee ñu gëm ne ab yonent la nañu indi gëlëm bu mel ni gëlëmal Saalihu ñu indi xeet bu mel ni xeet Muusaa nañu indi loxo lu mel ni xol Muusaa ak saaba leen saaja kay yonent la lay def su fekkee mënu loolu ñu la maa am buur ne waaye maa amal gëmu doon xam loolu ci dëkk seen ñu xare ci ñoom na ñu alak leen tonton kaafi fi ñu laaj nag mooy lan mooy ña ko jëkkoon a bañ leen ko wanee itam taxutoon ñu gëm te buñ gëmut la ca tegu woon mooy yàlla alal na leen yéen it yéen a ngi laaj kaafir te su fekkee yéen it ngeen gëm kon lu cay tegu ngeen di xalaku rek maanaam seen xal tere rek la ñuy laaj kaafir daal kuy laaj ak yoon bi kaafir ngir dëng mu ngi mel ni li yaaram di wax muy jotte ak deeyam ak uniforme mu bu yaaram di dund jotte naa ak deeyam ak uniforme benn waaye dafa mos a yóbbu xorom ba ci àll ba bu dul sooree bi ba mu àggee dëpp paaka ba ci suuf paaka ba mu ba lañ ci ba réer a ba waaw mu ni ko jëlee moo tax bu waxati bu defar ko ñu ne yaa gerte sa dee ak sa ñu waaye ñoom ñu di laaj kaaw teef gannaaw bu alxuraan wàccee ak kaw te ñu leen ñu woon yëpp ñu ngi xasee ak seen kaw te duñ laajee kaw te yooyu laajee moo tax yàlla ba ñu leen ci boo xamee nag ne laaj nañ ba yàlla feeñal kaw te bi te la nga xam ne moo daloon ñu leen jëkkoon ba nga xam ne ne kaw te yi na sañ bañ a gëm yàlla dafa wàcc ñoom bugal de dafa mbugal ma wàccee ñoom yëfar ya doon weddi di daw nag bëgg a raw ma te mënuñoo raw malaaka naa leen laa tarku goobu leen daw war ñoo dellu leen ilaa maa utriftum jëm ca la xéewale fa leen di ci moom masaakin ci mu àgg dëkkuwaay seen laalakum booy pour ono def na laaj leen ba nga xamee nag ne leen di xalaat ñu ne ñooñ dëkk bu la yàlla na ma jëlaay bi mooy ñooñ fa ba nga xamee weddi nañ seen yonent ba malaaka xaaci leen bëgg a waaw ba a daw mbugal ma malaaka yi ne leen de leen xaar leen rek xaaroo ñu wax ne yaa way lana est-ce que na xalaat ko sunu naa naka nun su naa nekkoon noonu sax di na di way weddi ba ma salat dañu gis kañ la ñu def ba tax waaw di wax seen ata jaal na am ban mu jëleen xasidan ñu cam mbay mu góoba suñ ko baan rek ñu rey leen ñoom ñëpp xaalu dina nit mu di way dee wa ma xalax naa mun de bindunu sama a sama wala la suuf rajul kon halak leen afahum ndax ñoom yu'minuuna danañu gëm ñoom kaafir yi nga xam ne wàcce nañ ko ci xeet leen jëkkoon ñi nga xam ne wàcce woon nañ ko ñoom gëmuñu woon ndax ñoom su wàccee danañ gëm déedéet suñ gëmul na lu jawar a topp alaku wa ma arsalnaa nun day mësunoo yónni xabla ka jëg njëkk sa illaa rijaalan dara góor Muhammad dara lu mooy doomu adama wax nañ ko léegi doomu adama rek lu muy mën a nekk ab yonent ci ñun ne ay góor rek la mas di yónni nag mboolem xeet ñu yoon yëpp seen yonent ay góor lañu woon naka rek parce que loolu laaj leen ahla zikri foo dee tawreet ak linjiil in kuntum ndem nekk ngeen laa ta'lamuuna xamu leen de su fekkee ne xamu leen histoire àddina xam ne yonent yu jëkk yëpp ay góor lañu woon rek ñu bàyyi ci nit ñi laaj leen boo xooli Tawreet ak Linjiil ñu jàngoon te leen jëkkee ñu wax leen xam ne loolu mooy dëgg ay góor rek la ma yàlla ma si yónni de ñu ne Muhammad nii nga xam ne fay lekk ñam di dem ci jab yi di denc ci jabar waaw koo du yonent yàlla buur ne wama jaal naa um deful ñoom yonent yi jasadan ni di borom yaram laa yàqu na lekk ci ñam yàlla jëfut yonent yi lu mooy doomu aadama te doomu aadama yàlla defut leen ñuy jëm yuy dund te duñ lekk ñam de faaw ñu lekk wa maa kaanu nekkuñu xaalidina di way déel ab yonent itam du déel ci àddina fokk mu dee su ma sa dax naa am leen alwaada dëhël topp gannaaw ga ba nga xamee ne wedd nañ yonent ya yàlla dëhël na leen dana leen dimbale yàlla dëggal na defal booba di dimbali leen musal leen ñoom ñëpp ñoom ak ñi gëm fa njëy naa am tan musal leen waman na saawam ñu soob du yàlla ma see xalak aw xeet yonent yi ñoom bu ci lu ñoom ci leen gëm waa xalak naa tan xalak ak ñi doon canloo yonent yi ñoom la yàlla yi xalak de laqad anzalnaa nun dey wasal nanu ilaykum jëm ci yéen kitaabal alquran fii aju nekk la ci moom zikrukum Jalaña seen dikkurukum Luga seen dikkurukum ak waa seen rek afalaa taqiluun tere ngeen xelu yàlla wàcce na ci yéen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere boo xam ne seen teraanga la rek mooy alquran ji le te ci seen làkk la wàcc alquran ji le itam ak waat la ñaan leen de na ngeen xelu nag ba ngeen gëm ko ba yonent sallallahu alayhi wa sallam bëggee génn àddina saxaaba yi dañ ñëw seet ko ci ndir lay Aysata naka ñu nuyoo mu daal jooy sallallahu alayhi wa ne yàlla leen yàlla nuyu léegi jege na ma xalifa ngeen bi jot na pour ma dellu ci sama borom dellu ci Sidratul Muntaha su ma dee nag sama ñooñ ñi ma gën jege nañ ma sang ñu ma sangee ba noppi nañ ma sang ci yére yi ma sol wala sama malaani yaman yére ma denc ndem neex na leen ñu ma sangee ba noppi génn leen yéen ñëpp ma fi julli lay jëkk a dugg ànd ak mbooloom jullee ma bu demee Mikaayil dugg ànd ak mbooloom jullee ma demee Israfil ànd ak mbooloom ñëw jullee ma bu demee Malakul Mawt soog a ñëw ànd ak mbooloom jullee ma gannaaw waxtu nag ñoom danañ pare bu boobaa dugg leen waaw ku nekk ñëw julli julleem dem yonent nañ ko jullee ku ne ngay ñëw julli sa rek dem mu ne na ngeen ma fi bàyyi nag yéen ñëpp jullee bu ko defee nag ngeen soog maa suur saaba yi ne ko yonent loolu ñoom ko muñ woon ne yonent bi dee yow yaay suñu leer yaay suñu teraanga yaay suñu dëgg yi ñu xoole yaay bi nga xam lu xew ci yow la ñuy jëm ci bu def doo dee waaye bàyyi naa fi ñaar bàyyi naa fi ñaari waa de kat alquran lu mu wax waaye doy na ko waat ñaari waa de wax nga mooy alquran bi di wax ngeen dégg benn bi waxul dara waaye bi ñu def ngeen di gis ñoom ñaar bu ngeen ci nit nag dem leen ci ñu leen ci sama xadim ñu ci yoon ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu ñu ci ñu ñu jàpp ci yaar yooyu loolu la yoon ci sallallahu alayhi wa sallam tàggoo ñoom alquran bi ne moom la ñu yoon ci di bàyyi yàlla ñu wax ne wàcc naa teewal bu baax lool na ngeen xelu baax ba tam xasoon naa bari na bu min xale si ñu dëkk kaana nekkoon nañu ba alimatan di way weddi ab dëkk yàgg nañoo weddi yàlla yàlla xalag xalag leen de dama leen de aw man aw nit aaxar nañu naan de bala maa axas soo baa ñu yëgee baax ba nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñoom ñooy ñëw. ñun ñoom yor si ñoom danañu daw ñu naan ak ñu bëggoon moo de waaye nag ñu bëggoon moo de danañ ñoom ñu ngi koy jënd waaw dañuy daw ba bëgg a dee. dañu dawee nag malaaka yaa leen di tontu naa leen laa sorti ko waaye bu leen daw war ji moo dee nañ leen ila ma aussi ñu suñu jëm jëlee nañ la la xéewal yi fon leen de dañu doon xéewal ko bànneexu léegi-léegi war a leen rek dem leen ci seen xéewal xaar wa masaakinukum ak seen dëkkuwaay seen dem leen toog ci seen mbir yi daalakum loolu def na laaj leen xaaroon wax na yaa waylatana est-ce que na saala ko sunu inaa naka nun inaa naka nun saalim du baat daawaaw mu wax seen a taajaal naahum dem ñu jël leen asidan ñu cam lay ñu góoba suñ góobaande xaami dina li ñu du way dee wala laas uma bay na uma la nekk diggante seen laa dina ngi dina ngi way foon ci la yàlla jubul asamaan si ngeen fi ak suuf si la leen xenu dindi na ko ndax ñu fekk loo ca kattanam ak jëriñu ci ñun jaam yi loolu dindi naa jaam yi gisuma ci ñoom bénéfice ñoom ñoo bénéfice ci man rek yàlla bëggul benn njëriñ ci ñun waaye dindi nañu pour jëriñu rek law arab naa doonte namoon nanu an na taxisa nu jàppat lawan fo la taxas naahu kon tey nu jàpp ko min da dunna ci mbinde jabar rek yàlla du fowantu yàlla su bëggoon a fowantu jabar kon du dem Mariam ak ci de kon mën foor Mariam pour ak malaaka yi mbinde yi ca waaw ñoom ñu nga ca nawet yàlla ba yàlla dindi leen di teewal ñu ñoo xam wàññi ko ñu gis nga ñu daan waaye duñu ñoo ñaa gën a foor rek su fekkoon yàlla am na soxla ci jigéen kon foofu la ko ñu tëddee waaye duñu ko wàcc ci ci yoo xam ne dafay lekk ñu kooku su fekkoon yàlla soxla na jabarit kooku war na jabaram de kooku jabarit ñu yàgg la bisimilah. kon dana am defal ñu gën a koor Mariam de yàlla moom xaqiqatu muhammadiyya yàlla moom malaayika yi yàlla moom aljana hudu yi ñu yëfa nekk su dee kon jaww soxal na ko kon xam nañu ñu gën a koor fu Mariam de moom foofa tey jëmale ni du doon ci Mariama de bal day naq su dee mu sànni bi xaq ci dëgg awi baat yi ci suuf xëy na ko tam ah, demee ko. loolu daa am ci dëgg woo moom saa yàq waa ji dem na nga. yàlla na sànni ko ci naar ko yàqal ko leen baat yi lu mu rëy rëy waaw ak la am dëgg moo am cong moo xam ne bu ko sonkee baat yi rek baat yi dem te du doon dootu dellu ci wala comme ñu naan leen ñu ma ko jugoon a jox da ngeen wax ko mbugal mu mag dana wàcc ci yéen ñi waxal yàlla jawar rek moo du yàlla defal wala wala rek suñu juróom yaar yàlla moom mboolem asamaan juróom yaar ak suñu juróom yaar ak liñ la boo ci moom lañ dàqante nag ak ndoom rek wa man àndoo ñu nekk fa moom te ñooy malaayika yi. daa yàq sax lu ñu war a yëg ñu ne bàyyi ci yoon bi te ngeen ko bañ a jaamu ngëm moom waaw moom faalewu leen malaayika yi nga xam ne ñoo gën a foor ñoom jaamu yàlla lañ te dañ koy jaamu bu dee bëccëg te dee du loolu rek wala yasantloon te lott ci te ñoom duñ lott wu dee yéen doomu aadama bi nga xam ne lu ngeen def mu lottal leen doomu aadama bu taxawee ba mu yàgg taxawaay ba lottal ko bu jëkkee ba mu yàgg jotaay lottal ko bu tëddee ba mu yàgg tëdd lottal ko ay lekk sax bu lekkee moom yàgg lott lekkal ko ñu ngi mënu tuus ba li ngeen def lott ñu ñëw yeneen malaaka yi nga xam ne ñoom ba fi ba yàlla soo ko ñu ngi ba tey dangeen jaamu yàlla ko ñu ko ñoom duñu soxna boo nag fekkee jaamu leen ko yéen yéen a perte rek waaye yàlla moom faale wu leen de bu fekkee ku ko jaamu rek la bëgg am na malaaka yi rek te doona danañu sabbal leen guddi wa naara ba ci laa suroon dogal na malaaka xam nga ne jaamu yàlla melam ñu noppi mel ci yow guddeeg bëccëg ña ngay sabar rek ñu dogante jenn jamono amuñ dara lu leen di soxlaal waaw walis walis sabbal ñu noppi mel ci xam ne loo mën di yaa ngi noppi malaaka yi dem noonu la sabbal mel moom guddeeg bëccëg mu ngay sabbal ñoom duñ lekk duñ naan duñ nelaw duñ feebar ñooñu su fekkee ku jaamu la bëgg ñooñu doy nañ am bëy yu taxaw foofu jàpp nañu aareetum ay yàlla ñoom daal ñu ngi ci suuf am dañuy wut ci yàlla moom mu sos mbir yi dem jaamu yàlla joo xam ne ci suuf si lañu ko jëlee doj ak wurus ak xaalis ak garab ñu jëmbat wala safara wuñ taal yooyu ñuy jaam um ñoom ñu ci doon leen dekkal woon dee ndax defe ngeen ndax moos tere yooyu ñuy jaamu gis ko ci biir jot lu ñu tawat boppam bu rafet mu wóor ko maanaam bu ko jaamu defe naa ndax moo koy rey ñu ko lekkal ndax moo koy wërsëg ak ñam bu muy lekk ak maam ko muy naan di lekk aw ba yem ba mu rafet mu ngi ko jaamu defe naa ndax dañu woo te moo koy dundal ak a rey xam nañ ne yooyu diw yi yàlla de ñoom daf nañ gën a yónent yi war nga doon yónent léegi nag wàññi ko luñ jëf aw bëri rek mën a doy yàlla de aw bëri tey fu mu mën a doy yàlla waaye doomu aadama war na faa mën a nekk ak ñun. law kaana doonte nekkoon na fii maa ci ñoom ñaar asamaan ak suuf aalihatun ay yàlla illa laahu kulul yàlla dafa sadaqa kon te ñoom ñaar de waaye li ñuy woote mënul nekk de yàlla jubul yàlla kooku mustahil la mënul xam. ndax su fi jëlee yàlla nekkoon ci asamaan ak kon asamaan ak suuf yàqu mooy ki xam ne kattanam dara lëkkanu ko lum nam rek loola dana am nam ko namee su fekkoon ne dana am jëne yàlla dana am kattan lu ni lu jënd ji am te lum nam rek loola daal di dara du ko yaar yàlla yi nga xamee nag te ku ci nekk mat sëkk dara lottalu ko laa budda yàlla jire am na kattan nag su mu yëndal mbindee mu dalloo ko yàlla ji ci des nag jëf yàlla ji nekk na mbindee bi yëndatu yàlla ji ci des na na dal te bon su fekkee seeni kattan a xem boole yëngatoo dal ci benn taxawaay mënul nekk su fekkee ne jenn yàlla ji na ma am na ci biir lam ñu xam ne jenn yàlla ji ëpp na kàttan leen nit kon kon dootu nga xam ne lott na moom du mën a doon doon yàlla ndax yàlla du lott ci dara bi nga xamee ne loolu amul kon nit ñi ñu ba léegi ñu ngi dem ci benn noos su bëggee dal ndam dal su bëggee bëccëg bëccëg am su bëggee guddi guddi am loolu jenn yàlla rek ko mën waaye suñ doon ñaar danañ xëccoo suñ xëccoo de nañ na ko ne dañ daan xeex ñoom yaaru yàlla yi suñ ñoom yaaru yàlla yi laa budde kenn dana ca yàlla mbindeef la su fekkee nag ñi yàlla ji lottu na dañ man ko te ñoom ñëpp yàlla lañ te du jaadu ci kam jaadu na ca morom ma kon yàlla ji not ko itam boo léegi mën na mën naa am ñu not kon dootuñ ay yàlla ñoom ñaar ñëpp ñu not lañ kon yàlla amul moo tax be yaari yàlla soo amoon addina ak suuf si bu yàgg rek asamaan ak suuf ba yàq nañ bu yàgg rek mais mbir mi mënuñoo nekk lu muy ci ron jënd yàlla subhanallah ci duma sa loolu la rabbi ak ci borom ala rek daa téye yàlla sonn na ci li ñuy wax rek bokkal yàlla bokkaale daa yu sonn déeful laaj ko am maa yoo xam ne ci la ko jël te ñoom ñu sonn déeful ay yéen buur bi nga ne soppaniku mutlax moom la ñuy am nu ko ñaax soppanikoo kenn du ko laaj la muy lu tax yàlla def nangam boobu kenn sañu ko wax yàlla lu ko soob rek mu def wute yi ñu yëpp yàlla dañ lay laaj say jëf de li ci jub jubut ñu ne la jubut de moom kenn du ko laaj lu muy jëf tool yi dëngoo tool yi jëm di jër na ko yàlla kenn la amul bokkaale tool yi di meloom lay sa tamit yi noon basiir digal na ko tool yi di laa solo am solo am yëngu na ko. ku dul yàlla daañu ko laaj seen jëf yàlla kenn du ko laaj jëfam su ko jaam jël ko ci topp yàlla muy topp yàlla te fu mooy yàlla mukk dëgg yàlla safara xam na loolu waaye ko ne lu tax moom tooñ mën daa am ci jëfam wàññeeku mën daa tooñ mooy soppandiku ci yëfu jàmbur yàlla nag moom lépp lu mu soppandiku ci yëfam la soppandiku moo tax mu ne kon mën daa am ci jëfam yàlla kenn du ko laaj ba mu def rek lu mu def rek noonu la loolu amul la tudd aji mucc la jëmmam mucc na amul genn wàññeeku ay jëfam mucc na amul genn wàññeeku ay nelaw mucc na amul genn wàññeeku waxam mucc na amul benn wàññeeku te loolu yàlla la moo ko moo ko mën def am dañu ci taxasoo jàpp nañu mun doon yi dul yàlla aale ak ñu dul ji dul yàlla pour waxal xaatoo indi leen quraanakum lay seen su na jëram yàlla ji dul mën am na fi indi leen lay ko taxawal def amuñ lay ci loolu de aata jiyaa alquran ikru man maaye mooy waag ak ña ànd man ci sama xeet ñi ci saaba yi wa zikru man qablihi ak waag ak ña ma jëkkoon ne ci xeete alquran bile maa ngi leen koy waade te moom lañ waade woon ñi nga xam ne ñoo ma jëkkoon itam de ci xeet tawrat ak ñu jiire ñu moom ci biir yëpp téere yàlla lañ yoo xam ne yëpp ñu ngi mel ne alquran te lépp alquran la te am jenn benn téere nag boo xam ne mos na saxal na yàlla jublu yàlla xam na de bal bay ak soroom gën nga bëri seen daara mën a xamul naa laa ko dëgg moom ñoom moo leen doon xamuñ dëgg daal moo tax ñu dëgg ko wama arsalnaa leen moom ñun xam ci dëgg te mën na ko ñu ko yónni bu def na woy ñëw ñëw ci moom am na wala ko ñu leen di daa daa di pour booy jaamu ci dëgg daara la da moom wax ñu ñu leen mag jaamu de yàlla mos na yéen ak a lu man waat na nit ñi waaw na waa amul bokkaale rek kuy jaamu jaamu yàlla rek waxaalu wax nañu ndax ko jàpp na am am ak yéen ñëw na doon doom ñu ne yàlla am na doom waxal nañ ko jabar am nañ ndax ko jàpp na am am ak yéen ñëw na doon doom ñu ne yàlla am na doom waxal nañ ko jabar loolu il faut que yàlla ñu malaaka yi doomu jigéen yàlla la nasaara amee Isa doomu yàlla la yahuud ñu Usayr doomu yàlla la waaw loolu si man gàllam ban bëri na baal ñu jaam ñu promono ñu ñu gëral malaaka yi ñu leen di ñu ñu foor yëpp jaam yàlla lañu yàlla leen jox teranga rek te seen teranga mooy nekk gañ nekk di jaamu yàlla laa yasbiquunahu bil qawli dañoo yàlla ci waxam lu mu wax rek ñu topp ndigalam woowu ñoom yàlla danañ jëf yàlla nañ ci ndigalam de ñoom ñu ndigal yàlla lañuy jëf de yàlla mu gën a mu xam moom buur maa bay na ay biir la nekk ca ca ca tefeel seen jëf la wa maa xalfahum ay nekk ca gannaaw seen ne mooy lañ fa fay jëf rek wala soorona ramutuñu ilaa li may soobee ndara ñu am na ca sax na yàlla ñu yàlla ko rek ilaa li may soobee ndara ñu yàlla ko mu tànn de te du ñu am ñoom malaay kay lu mooy koo xam ne yàlla mooy koo xam ne gëm na yàlla de am ramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy moo mooy njël benn ramu kari borom mooy yonent yi malaayika yi wali yëpp mu jigi ramu waaye yonent ne yaa safaa yi ñu wëri te am ramam ñaan la jig ñi nga xam ne dañoo am ay bakkaar waaye ci gëmul yàlla moom ngi ak yàgg am ku koy ramu de woom ñoom mushfiquuna way ragal lañu min xasiyatihi ngir ragalam moom buur ba de malaaka yi foo leen gis ñoom ña ngay gis ngir ragal wa man yaqul ku wax na mu ñun ci ñoom inni naka man ilaahun yàlla la ma min dooni ku dul yàlla fa zaalika tookale ma jisiiloonu fay ko jahannama jahannama ka zaalika kem nañ kale ka ma jisiiloonu fay zaalimiina way bokkaale ñu def ku wax tàkkal yàlla bokkaale koo mën a doon yàlla dana la bugal de te bugal moom mooy safara naka noonu comme yéefaru Makka ñii di takkal yàlla bokkaale ak doom ñoom itam yàlla dana leen bugal de awalam yara wax na moom yàlla dafa ko la ci bokk faare fii ak yonent lay saxal dañ doon wet bi yónnee ku yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa la waru doob yonent indi ne lay ne yonent bi yonent bi yàlla la te yonent yee ku jëkkoon ay doomu aadama lañ de woowu lay taxaw na léegi nag mu saxal ne yàlla kenn la amut bokkaale amut jabar amut doom ñu ngi indi nag juróom benn lay yoo xam ne moo di ay layam ci loolu mu saxal ci biir bi de alam yara alam yara ndax gisu ndax xamut allazina ñaan kafaru am na samaawaat na ka asamaan juróom-yaar wala ba asamaan juróom-yaar kaa nga ko nekkoon nañu rastan nga aji taqaloo ko fa bax maanaam maa tam taqalee leen ah xamu leen ne asamaan ak suuf bu ngeen leen lenn la ñoon wenn yaram la ñoon dañoo taqaloo woon yàllaa ko taqale yëkkati asamaan mu ngi ceeb mu def suuf mu def ci suuf ci dëkkuwaay ñeen nit ñi ngelaw li nekk ci diggante bi taw bi di taw ci di dox ci diggante bi te loolu seen jaqale kon yéen du ngeen am fu ngeen dundee jaqale gi mu jaqale asamaan ak suuf ñu la bind mu dox seen diggante jaqale leen ñu ne bon xanaa suuf a jëkk suuf la yàlla jëkk a bind ndax bañ jaqali ko bañ bañ soqaloo nekk di leen bañ bañ bañ leen jaqalee asamaan lañ njëkk jëm kaw. suuf def ci ñoom bon loolu fekk na ne suuf a doon cosaan wala ñoom ñëpp dañ tegal a waxoon gannaaw gannaaw yàlla toog ca xale ñëpp ci asamaan si mu soree suuf ñu ñu ko soree ñu ne doxal juróom téeméer asamaan su ne morom may dem noonu ci def loolu bind asamaan ak suuf suuf mel ni mu mel ngeen dëkk ko asamaan mel ni mu mel ci mu xam ngeen ne kooku kenn la te wéet na te kooku rek mooy rek ñu jaamu ko de te yàlla yi ñuy woote yëpp day amu ci mën a woote ni moo def asamaan ak suuf ñu toog ba léegi kër kër yi ndax dañuy seet ci kaw xam ne bon ñoom ñoo def kaw de wa maa def na mu ñeel maa yi ci ndox pour le seen lépp la ay liggéey ak ci yeneen caractère la boobu yàlla moo toog ñëpp yi doomu aadama yi. ak bayilma yi ak jaale yi ak gàncax yi yëpp yàlla leen bind te ñoom ñëpp ci ci ndox la leen bindee ndox mooy solo solo bi dund lépp luy dund ndax ci la gàncax bi juddoo te ñoram ñoram cepp def moom mu doomu aadama yi dañuy dunde gàncax gi nga xam ne moo sax jur gi ñu ko xor ci ndox la ko yàlla saxale garab yee di dundal yee doomu aadama yi yëpp xam nga ne bu taxut na ndox duñ dund amul luy dund ci àddina daal te du ndox ko tax a dund ñu ci laa ilaaha illallaah wa mel ci àllaaxira luy dund ci àllaaxira laa ilaaha illallaah du tax a dund waaye ci àddina yi lépp lu mu dund loxo ko tax ñu bind lépp yàlla bind lépp ci loxo lañ jógee lu mooy aadama ci suuf la bàyyi ko iblis ci takk takkalam safara la bàyyi ko malaayika yi ci leer lañ jógee waaye doomu aadama li ko féete suuf ñëpp ñoom ci loxo la leen yàlla dundalee de afalaa yamunoon sere ñu gëm yàlla mi leen bind ba noppi bind asamaan ak suuf jaxale leen bind ndox mi nga xam ne lépp luy dund ci lañ dundee loolu day den tegtal ci ne kooku kenn la sa wér na te mooy wa jaam lay ñaareel ba wa jaam a def na ma gërëm ci suuf waaw bi yaa ay bëri ak tamit dañ ko yëngatuwaat ji moom ñoom de te yàlla leen bindal ba ji nga xam ne ñoom la yàlla sant suuf si suuf si ñu ko gis nii ci kaw géej lañ ko teg. su tax mu ne ko ni nga ko yàlla sant ba mu dëgër bon dafay yëngatu ni nga gis parce que ñu yëngatoo ci kaw gi si ñu téye suuf si ba xam ne tey moo tax yëngatu ndax su yëngatu woon rek du def doomu aadama moom daal di ndax suñ ne nii si yëngatu woon rek kenn dootu bëgg a dund waaw waaye yàlla fonk na ko ba ñooñu day jaay day jaay wu gën ngeen loolu day leen tegtal ci ne ngeen xam ne ci def loolu kenn la te wér na te mooy ay jaam wa jaay naa ko ndef yaa ci dëj ya ci jaay na ay yoon subula na ay yoon te ah dëj yi mu sant ci suuf te mu tàkk ay yoon yoo xam ne ci la ñu ñaaw bu ñu bëggee tukki waaw booy ñoom yëpp jëm ci seen i maqaas dëkk boo bëgg a tukki am na yoon wu dafa yaakaar ne amul ji dëkk bu baax dëkk bu ndaw bu mag a yem amul benn dëkk bu amul yoon dëkk boo bëgg a dem am na yoon wu yaakaar bu mag a dem rek lu dëkk yi rëy rëy te di wut yoon kaw dëkk ak ci biir dëkk yi da xam ne ngeen mën ca aaw dem ci seen i maqaat yi. wa def na sama sama am sax fan mu dikkee mu ji muy ci xam ne ñu ngi leen ngeen di fekk gëm ñëpp ba ne yàlla wax ko ci daanu mais su fekkoon ne day foo toll yaa ngi ragal ne asamaan nañu daanu ci sa booy sa du du ñaax mukk asamaan ba nga ne yéen ñëpp am ngeen ko ci ne asamaan su du daanu ci seen kaw woom te ñoom nag moo di gën a wéy dëgg la ñu naan ayaati awli saafiri ci asamaan ànd ak loolu yëpp kat waaw doomu aadama yi ñu xalam ci asamaan jant beeg weer weeg guddi yi ngeen fàttaliku ne lii def di ko bind mooy waaye yàlla te mooy di ko jaamu ci benn buuram àddina kiri woon ci néegam rek yóbbu na ci néeg bu rafet saal waaw bu bëri néeg ba rafet am na yëpp sa waxtaan mooy dañ ma firee waaw def président gis naa ko nangam gis naa ko nangam yàlla mi nga xam ne moo leen moo leen bindal suuf si de dafa leen asamaan si dawal si jant bee weer wi ak soxal garab yi suuf góor yu weex ak yu ñuul waaw jur gi jur gu xonqal bu weex ak bu ñuul mu lépp mu waaw pare leen ko jox leen te loolu sax yéen ñu ngeen ko seet ñu ngeen seet ne lii ay kawateef la yoo xam ne ci ko def wér na mooy ay jaam moom dëkk yi mooy bur bi xam ne lay ñu alxam bi ñu ngi mu wana arak bu cëg wasan fa jant wal xamara weer bu dul jëpp kalatina leen doonum doom dinañ ñu téere moo leen bindal guddi moo leen bindal bëccëg guddi rek doyul leen ndax da ngeen am soxla bëccëg rek doyul leen ndax da ngeen di sonn bëccëg bëgg bu ngeen noppaloo yàlla bindal leen guddi bindal leen bëccëg bëccëgee ngeen di nekk ci seen soxla su guddee ngeen noppalu jant bi waaw bëccëg jant bi sant bu guddee weeru sant ñoom ñaar dañuy wutoonte te duñu daje mukk ku ne ngay daw ci kudu gëm doo du daje morom loolu bi moom danañu see dangay see ci salatin ci salatin kulub waaw mooy daw waay bi nga xamante ci la guddi weer jant day weer wi di di daw ñu ne kulub mooy wëndeelu waaw di wër jant day weer ñu ne déedéet fulug ja dafa dal jant be weer ñooy daw waaw ci fulug ja di seeni ci xam nañu ne jën yi seeni ci géej gi loolu la alxuraan dëggal nag waaw wasamtu la wax ñu def na kudu a des ba a danañu dox ci falakin ci fulug seen de a bi moo a waaw jën yi ak jant a ñoom ñooy daw ci seen biir yi di seeni naka nga xam nañu la jën yi di seeni ci géej ga juróom dañuy aaya ngoog yoo xam ne kenn la tëw yëpp nag mooy jaamu de seetu asamaan moo doon caase fa ñoom sel ga guddi mooy juróomeel bëccëg mooy juróom benneel lëg ma jaanaali basarin min qablikal xulda kooku lu ko wasoon wàcc na ba nga xamee ne kéefaru Makka dañ na waaye Muhammad lëjën nañu waaye nañu ñu rek yàgg yàgg dana dee su dee ñu noppul nañu nekk rek ba mu dee yore nañu defee loolu Muhammad dana dee wóor ne wa ma jaanaan li bësal ñu ñaan doomu aadama min xam ne ci ngeen jëkk sa alxul dëgg déen wax dëgg dee day moom musuma sàkk doomu aadama ñu nu dee waaye nag laaj jàngoog afay nit ta ndax ngeen dee nga yow waxum ñoom alxaali doona ndax way dee lañu su fekkee Muhammad dana dee rek lañu yaakaar ndax Muhammad moom kullu nafsin lépp bakkan zaa'iqatul mawti aji mos la mu dee dee moom ku nekk dana ko de dee moom ma danga ko kenn naan waaye ñëpp la amul kulu dee yonent bi dana dee su ko yee tamit dana dee bon nag ñu wax leneen lu may dee dee moom yéen pour yéen ñëpp la wa nabluukum dana mu sàkku leen bi sharri jaay wal xayri yiw danaa leen nattu yiw ak xay yi tàng ñàkk yi tàng koor yi tàng ràgg ñun saa yu rëdd gis na fan yii mu wóor ñu natt leen boo ko jaaw ma dem na delloo yi ñu ngi leen a njëkk ñoom suñu def ay fay lay jëm jëm. waaye daal ah ka dem gis na loolu dina ñaan ñu toog loola ñu ñu tax loola ba dañuy jàppale ilaaw ñu xool nga dem ngay suñu ji. ñu gis ay lan tamit ñu di bañ a ji ko di ko ñaawal. ñu naan ah ba Mouhamad Ndiaye àll bi mooy waajal ak am na yàlla suñu gën a mu ay ba daal di àgg ak mooy yàlla jëram. waaye ñu ay yónni yàlla yaa ngi leen di moom ak ñoom moom te ñoom saa su la wéy ak lañu di zikr rahmaan di zikr rahmaan moom ñoom saa su la wéy ak lañu ko de moom ma dafa it ay yónni yàlla ya nga xam ne ñu dara ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi yónni yàlla ki nga xam ne mooy aji yërëm bi nga xam ne moo leen di leen yërëm ñoom ñu ko wéy ñu ñëw ci yërëm tamit sa baax yërëm na ko lëgal ñu ñoom bu ko ñu ñëw rek dana ñëw yaakaar nañu ko pour ne xule kat ñu jëloon ci daanu nit dina jëlee ci biir dina jëlee ci yàkkamti de doomu aadama yàlla dina na ko ci yàkkamti de te dafa yàkkamti ci boole ñu jëfam doomu aadama lu mu ne rek yàkkamti rek ko jëf dem bugal sax ñu yàkkamti mu ñëw te wala kum xam naa ko wala ay sëkk sama de balaa ko sax ñu ne leen yàkkamti ko daal ñu ma leen sëkkoo da leen ko gis gis te te ma da yàkkamti de war na leen ko ca xalaat ba gar de te yàqoo doon danañ wax masaa bal waa doon na kañ biir dara ci kër yàlla nga kenn waaw yonent bi wax nga dëgg kër yàlla kañ la taw yaaram yi doon sama xam am na dina ñaan dafa doon rek dañ ñu la ko koona waxtu wa jëli ci anu jooy wala ay xarkanam seen naara safara wala am góor yi di jaay ay gannaaw seen wala am ko ñoom ñu doon dëgg kër leen mu gën xamoon loola kon kon di yàqal ci bu wëndëg bés ba nga xam ne ñu ngi faral ci safara safara fa di ko lakk xar kanamam mu mu ngi dajale safara si waaw wëlis kanamam te doomu aadama kanamam la gën a fonk ci këram yëpp waaw waaye mën nga ba wax safara fa fekk rek mu lakk xar kanamam ba mën koo jëli mu mu di ko lakk ci gannaaw di ko lakk ci kanam wala bu nekk mu di ko lakk te mu di ko bañ daa mu kenn koo ko bañal bu fekkee ñu ngi baraat gën a foofa dara dina rek ci buñ ko ñàkkal jëm bugal de saa si ñun gën a digle leen seen jëm yàlla bàq doon digle ko dafa tuum tam gërëm loo leen de waaye parce que maa xam ne ñu rab daa gannaawam de seen jëm yàlla ñu yàqam bi ma te yàqam bi gën a ñëw waaye du kenn amul kan ñu ñëw yàlla def ko ni bu gerte lay digle gerte boobu yëpp ma amee ci moom ndax ba ci ci ci saa yi nag ñu ñëwoon ak sàngam ci waxat ñu dugg waaw kon ñu mën nañoo fàttal de woowu jële ñu tuub waaye soo xamee ne at mu nekk mën naa am ci laaj ñu dugg kooku moo gën a baax waaw yaa ngi leen di boole yàlla muy faral saa yu nekk de wala am jëriñ am ñu doon de ñu nekk leen de wala ko bu tuuti yàlla ngir jéegoon na jënd si liñ ci yëloon de. am na solo yéen ñu ngi ci yëloon di ñaan sa laaj yoo xam am ñu ko xam dana ko naqari mu ne ko mu ne naqari yéen yëloon ci yële jëkkoon yëpp dañu leen daal yéen jëlee ah ak wat yéen ñaan sax loolu rek am na ñu ñu ñu am ak am na ñu ne ko yéen ko yéen ñu ci moom. comme bëgg nañu ñëwee dañu xaaral leen ñu ñu doon yëg yéen a ngi dugal ñun itam baamaam ñoom rek dama leen jaarante pour waxal man yàq la wu ñu man ak borom wax leen ñu ngi dund woon naa ay bëccëg ñu naan amoon ci ay yéen wax nga ci dundee wu ngeen la ba yandoor kanam na ku leen di wax ca waxtu woo te leen bëggal wàcc ci yéen bëccëg ngeen ne la wee bu bëggal doon wàcc anam ngeen ca man walaay ñu la wut sax mu ngi jëgal ak ak aw ñu la wee ak day moom nga am moo di doon wéy wéy parce que alxuraan borom seen waaye yooyu yëpp da doon ñu tàggat na seen borom am bay yow ñaan na yàlla yàlla tam naa moom day danañu tere leen lu bon am na yàlla yoo xam ne du du du ñëw yàlla yooyu koy tere ñu doon ñaata lu ñu déedéet moom day dañ doon bu ñuy bu ñuy jaamu tere itam ak di bëgg seen yàlla yëpp kat kat kat ñëwul waaye bu fekkee ñu ne ñu ne fii kenn moom yàlla asamaan rek ci mën dara jël ko jëm ci yàlla waaw jooyoo bëgg leen yàlla bu fekkee ñu delloo ay jaamu ko rek. waaye parce que on a continué na ko daan ko jiw jiw rek bokk seen. voilà bu dee ñu ñëw xam nga loolu ñu toll nii naaj bi mu ngi ñoom kër yi mënuñoo dimbali seen bopp mënuñoo ñaan seen bopp dimbali saxaay leen def ban tey masaanaa yóbbal nañu aw laay ñu ne waa waa maa ci bàyyi seen. Allah taala ba ya gaani ni wala mo dundu man yàlla maa leen bind jox leen xéewal ñu leen bind ci xéewal ñu def seen baay te bind ba yàgg ngeen parxoru xorfate yàlla mi leen jox xéewal de taxala yaraw na ndax bi ci ñu amaana kanu naa ci gëna mu jublu dara suuf ci anta nam ko doxa ñu moom dana nu wàññi ko ñu na trafa ci kasam xanaa gis ñu nga xam ne tamit ñu la yàlla leen fay ne du ñu jublu ci suuf di ko wàññi waaw ci kër yi wàññi suuf mooy jeex borom xam-xam yi bu borom xam-xam yi jeex suuf ak wàññi am boobu ndax ñoom alxaari boo na koy noonu lañu ndax ñoom ñooy noot am yonent bi mooy mat yonent bi mooy mat ak saabaam pour waxal damaa am ci rëkkum dama dama ragal loo leen di wàññi ci booy yi ñu ne leen jeex na loolu yëpp wàññi ci bàyyi ko ci yàlla la bàyyi ko ci sama wàllu bopp de wala yëpp non dëgg ci pour mu way sax yaa waaw maa ngi doon ba def ma ragal loo leen de waaye ku topp dafa topp moo tax ñu déglu ay waat wala yu nafatum wala yu dem laal la leen nafatum ak rukkin dinaa saa jëlaat bu tëj ci mbugalam borom fa te xool noo xam ne ñoo wax yàlla dinaa est ce que xalaat dinaa naka noonu su naa ne kon ñun saa yu ñoo di waaye tool yi de ci yàlla indi leen rukkin dana mbugal rek waaw yéen a ngi ci jàngoo rek yoo xam ne ñoo ñoo xaaral ko rek kon nag loolu bële ci suñu gànnaaw la. waaw suuna man la xëy na ñu ngi am ci sa yooyu naan rek waaye daañu naan rek jëkkal leen taxawal leen ci suñu gànnaaw la ku nekk ñu ngi koy jëf day sa xëy na su koy ñuy yëngu nga dem ak jaana su koy waaw ñu woyofal nga dem sa wàll ñu am sa am ci suñu gànnaaw la waaw su ko mu defut wàññi nga fi nga xam sa yàlla ñu koy kenn ba wàññi ay réew wala ñu yokk dara ci ñaari yoon de wala saa nga dem nak na jëf ñu xaaloo xam ba way sànq nag nañ xaaral ba ñu mën a xam sànq nañ ci jëf ñun xam nañ ci bàkkat ak ay naanu bi jëf yaa ngi ci mën a xam seen moom loolu boo loolu def ci njëriñ bu tolloon bu fekkee ne ñu ñu ci dund ñu ko bàkkat seen yàlla dana ko indee dana dana ko feesal de limal la ko wax dafa def nag dinaa ci maa si dina ci way takkale te man yàlla doy naa ci aji takkale takk naa lépp wala xanaa xëy naa mun nga jox na noonu Moussa Moussa waaw naa ko tawre de waaw taaru makka gaa yi noonu gëm loo ñu yàlla xam nga xamal leen ni wéetal yàlla gëm loo ñu yonent yi xamal leen melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lay dikkee indi tegtal yi wéetal jëkkoon leen mbugalam àllaaxira ni ci say ña nga xam ne ñoo jëkkoon loolu la ñu koy jublu dina lekk seen yéen seen dëkk ya ngay dégg ne ñoom dañ leen a lëkkale woon dañ leen a lëkkale woon dañ leen a xalaat de loolu gaaroon la ci ñun tey ñu ñoom itam ñu ñoom itam ñu ngi leen di gis nag ñu doon dañ leen di xalaat dinañ xalaat ñoom ñoo laa leen di dëkk de yonent yàlla Muusa ak Haaruna mbokkam yàlla yónni woon na leen te Firawna wàcce ci ñoom tawreet jëlee ko Furqaan ndax moo mooy soxla diggante dëgg ak naar soxla diggante xalaal ak xaraam la naka alxuraan wa biyaan te digg leer wa sikran te digg waar li mu tax dinañ ñaar way ragal ñu yàlla de àlla si ñaana yaxtanoon dara ñu ragal rabboom borom seen wowum te ñoom nit ki ko way jàq lañu mën a saat nit ci bés dañ ci ñu nga xam ne ragal nañu yàlla te xam ne daañu fàttali ko àllaaxira gis nañu def ci gis def ci ñooñu ñoo koy jëriñoo de waaye ba jëlee alquran itam zikrun alquran la barkeel am solo naa waxal ko afa am ci ndax yéen ñun ci woon a wéyal di maa wàcce woon tawreet ci Musaa ña ragaloon yàlla jëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy weddi wala xanaa tey naa mun nga jox maam Ibrahima Ibrahima rusdoo li ñu bokk ñun xam lu jëjëf yonent yàlla Ibrahima moo gën a rafetlu parce que yàlla yéen ñëwoon na yonent yàlla Ibrahima te Ibrahima mooy ci nga xam ne yàlla daf ko jubal lu jëkk mu gën ba mu juddoo rek la daan di jub bokk naa fa nekk moom am nañu way am nañu way xam bi ci te man yàlla xamoon naa ne Ibrahima xeloo na la ma ko may ba ma ko koy maye. xaaral ba bi abi ñaan baayam wa qawmi ak li ci baayam ana luy wile xërëm lëti aaya an kum a na way sax ngeen laa ci jaamam yonent yàlla Ibrahima mooy xale bu tuuti baayam daf daa defar ay xërëm di ko jaay Ibrahima comme xam ne nag bu baayam defaree xërëm yi ko xërëm bu jaayee ko jëriñ kuy jënd lu ba ngoon jot dara bi nga jaar mu ñëw mu ne ko yow jaar lu tax jaar loolu mu ne ko lu tax ngay jaamu loo xam ne du jëriñ te du lor de wax ma seen këram yi de lu tax ngeen di leen jaamu këram yi mënuñoo jëriñ mënuñoo lor te booba xale bu tuuti la xale yi wax tontu baay waa ngoon ko jot naa fekk mu waa ba ana ay xarit yi en tout cas ñu doon jaamu laa ci moom dañoo fekkoon suñu bàyyi leen jaamu moo tax ñu leen jaamu ñooy bàyyi la yàlla na jub waaye doon jafe lool doon di jëriñ suñuy bàyyi la ñu am jaamu xelam ñu ñu roy suñuy bàyyi rek moo tax ñu di ko jaam loolu lañ tontu Ibrahima wala mu wax laqad kuntum naka ngeen am suñu yéen wa abaakum ak bàyyi seen ci balaa ñu ci réer ñu jiw bu dee aji tuut moom xale ba mu ne yéen yéen seen bàyyi yëpp ci réer ngeen ne muy mbam mu day bañ a dëkk ba ñu naan waaw. xale bu tuuti ñu ngi yàq diine yi foofu di xamutal diine yi suñ diine suñ diine gaa yi ñun ñëpp diine lañu ñaa di topp waaw gëm la muy wax wax buur ne ko xale bi ne ko mu dana topp mu ne dana ko fóoral dana ko fóoral di ko tëkku ñu ko a ngi di waaw ñu seen di jaamu di jëriñ dafa gudd ci na ngeen jaamu ci nga xam ne ñu ko xam suñu taxawal yi ngeen jaamu Ibrahima ci seen kanam rek mooy leen li ngeen di jaamu di jëriñ di lor di jëf di jëf na ngeen jaamu ci nga xam ne moo leen bind te moo leen di jëriñ moo leen di lor su ko defee ak ci ci nekk ngeen am ci ngeen war a waaw ma ci bàyyi leen seen laa yu ci réew yi ñu réew yi xaale yi nag ak ci dana di ngeen di ak ci dëgg am am am yoon laa ñu nekk ci koom bi mu ne Ibrahima ñu ngi wax moom dëgg la ci yow am na ay taw Adama leen sant rabbukum borom seere ni wala ba ci juróom yaa ala ci ta ko ko rawu na bi ñu leen ñu leen déere ñu di yàlla duñu dara yàlla mooy ci biir asamaan ci ngeen di ak ci ci ngeen di ko wana mam ina say ji ajina ka yow ko ñaara ko ci ngeen di man hoor na man yàlla bi nga asamaan ak moo leen bind yéen ñëpp moo waxee woon ngeen jaamu ko waaye seen seen réunion bi dara waroon ngeen leen a jaamu waxtaan la ay yéen yàlla ak ñu def na ngeen mën ñu koy toog dañu bëggoon ñoom ci àdduna ñu waral la defaroon yàlla ya ñu ngi lay dem koy ja seetu seetu kaay ba nag suñ jëli fee fekk yàlla yi defal leen barke ci ñam yi ñu lekk ko soog a tasaaroo loolu leen seen aada dañu Ibrahima nañ dem Ibrahima ne man damaa wax ñëwmaa dem ñu dem ñu fab sëriñam ñëw ci yàlla yàlla ay ci ñamu mu ne bu ngeen lekk ñam ay garab rek yàlla ye toog duñ ko mu fab sëriñam gor yàlla yo de garab gu màgg def mu yëkk ba sëriñ wa dem gëne leen tëdd waaw loolu wax danaa buñ jëli fee ci suñu gor yàlla yo ñu man faala ana ko def na mu asal ye bi ale asnaa ji yàlla sumu inna woona te moom lamina baalim na aji nak la mu jooy tooñ na de ñu ne ma jaaku gor suñu yàlla yi ci gor suñu yàlla yi tooñ nañu xaaloo ñu wax ñenn ña wax ñenn ña ne nee naa dégg nañu parce que waxam baanu yas kurum boo gën a mu ayi ba leen ñu xaalu de na wax loolu na koy wax ñu wax ñu am ku ne man de dégg naa Ibrahima di tëkk ne xokk yàlla yooyu dana leen gor xaaloo ñu wax ne paatoo di keleen bii ci Ibrahima raa ñu naa fi jula fi ñu ñu mu rosa ñu jaxante indi ñu jàpp ñu yonent Yàlla Ibrahima ñu taxawal leen aaloom ndax dina ñoom yéen sa gën a ñu seere ñu moo ko def de aaloom ñu wax ne ko ahaan sa yaw ahaan sa def nga ahaan yéen di alihatina si yàlla suñu yaay Ibrahima yooyu Ibrahima Ibrahima yaa bokk ci yàlla yi aaloom wax ne ak béy sànq dafa def na ci kàddu moom ay maa ngi seen rajo parce que loolu laaj leen leen ñu taloon leen ak ñu leen mooy yàlla ji mag jee ko gor yàlla ji mag ji moo gor yàlla yi ndaw yi ndax di ngeen koy jaamu tolale koog yàlla yi nga xam ne moom du seen morom looloo ko naqari moo tax mu gor leen laaj leen nag yi su fekkee yàlla yi tontu nañ leen rek ngeen xam ne ñoo gor ya ngeen xam ne yàlla ji man ko gor comme que yàlla yi tontu dawul yàlla du nar waaye boobu kenn du naram li muy wax ne naroon na yàq nar bi dundam ca la bokk ba ba koy jëm yàlla dañ ko ñaanee ko ñoo ram mbindee bi dañ man munu maa ram ndax xam nga yàlla dina mujj ci gor yàlla ya dañoo xëy na ko nañ dem mu ne leen man damaa xob te booba xobul damaa xob jooja sama xol la si naa xob fii biir dina nga xob xam nga loolu dara la gënal gor leen ak dañoo jël yàlla ji màgg ne leen yàlla ji yàlla yu ndaw yi ne gor ndax li ngeen koy jëndaleeg moom te du seen morom looloo kon xadimu gorga fekk moom jublu sax garab bu mag yàlla yàlla dëgg-dëgg nga la jublu te yàlla yi nga xam ne moo gor moo gor yàlla yi ndaw la ba mooy ba màndeeg jabaram jël misra te romb duwaañ ba te duwaañ ba jigéen ju rafet soo xamee ne laaj na la góor bi ko am nga sama jabar la rek dina ko nangu góor bi nga jabar ju rafet jën góor waru am moom rek war a am jabar ju rafet te waxut ne sama jabar la nag xam ne sama jigéen la mu bàyyi la ko waaye soo ne sama jabar la nag mu ne mu ne ko mu nangu ko yéen si yàlla Ibrahima ba mu ñëwee ñu gis jabaram Saarata laaj ko mu ne sama jigéen la te fekk na Saarata doomu Baye Saxam la Baye Ibrahima Baye Saarata ñoo bokk ndey Baye ah, bon jigéenam la xam nga te itam boobu moom rek mooy jullit ci suuf ci góor Saarata rek mooy jullit ci jigéen mbokkam la ci diine itam waaye loolu de mu ne woon sama jigéen la ak lii mu wax ne yàlla ju mag jeegoor yàlla yu ndaw yi ak lam ne dafa wax yàq yooyu lay wax dëgg yàlla na man naroon naa yàq naaw dara du ci naaw parce que jamono seen yi la am seen jëm ci bokk seen ñu delluwaat ci seen kal na beneen Ibrahima ne laaj leen yàlla yi muy wax wa xaaloo seen wax naka yéen antum yéen waaye moom la bay jaamu loo xam ne da wax ndaxte yàlla ji mënoon na wax mu wax ñu ko wóor Ibnu Kisor topp delloo seen aaroon seen ci kéefar seen demoon nañ ba seen ak li bëgg a gis ñu dellu ñu waat ci seen kéefar ñu wax ne laqad alimta walaay xam nga Ibrahim maa walaay yéen ñi lay yan ko nañu wax de Ibrahim bu ñu wax laajal yàlla yi yaa gën a xam ne ñun ci yàlla yi mënuñu wax xaala mu ne leen loolu la jëriñu ne avocat bi dana leen jaamu ñun ñoo jaay yu yàlla maa wax bu ñu doon jëriñ ci mu leen dara walaay ak rukum yor ci mu leen ñu ko jaamu. yéen ngeen di jaamu loo xam ne mën la jëriñ mën la lor wacc yàlla ne moo leen bind te di jëriñ moo leen di lor ufti nag bon ufti nag xasaw lakum ñaa ngeen waat wala maa saabu gën a la ngeen di jaamu rek yéen bon te yéen a bon la ngeen di jaamu rek dimbali laa yéen yàlla afala taquluna lu tere ngeen xelu Ibrahima wax na loolu di dem yoonam mu wër nag mbooloo maa ngi ko topp ñu ñëw ci moom roos ne ko yaa ngi nii waaye Ibrahima dana yàq àddina si de dana soppi diine suuf ñu ñaan ko topp xaaral ñu wax ne xam nga koo wax ka leen koor kon su ma bindee leen ayat si wàllu am seen ñun ñoo ñu ñu def Ibrahima mii dañu war a taal safara rek ñu lakk ko ja rek ba mu nekk këriñ lu ko may rek dana yàq suñu diine dana dana lu ko may rek dana lu ko may rek dana fokk diine suuf si rek suñ ko jëm dem na ci yenn paa yi ñu ngi lay def naa ko dem nag ñun loolu te boobu mooy buuralaat bi yëpp amul digaloo. moom ci ndigal mais képp ci ci jullit bi ak yéen fii daf maa ko mën a taxawal weer ñu taxam ñu daal di ñàkk daal di ñàkk boo xam ne kenn amul ñoom daal di sax sax dinañ ko fexe rek nag ku mën ba ku xëpp sax xëy na koo taxawal ñu taxam ñu taxam ñu taxam ba weer dee ñu door ko ñu taxam mën nañ ko taxaw ñu taxaw ko ba nga xam ne naka ma yëpp takk la waaye lu jël jël. ñu daal di wooyee yonent yàlla Ibrahima ñax daf koy sànni ca safara ba de safara ba tàng ba kenn mënu koo jege ba sànni Ibrahima ñu safara ba ñu def mboq mi ci yéegi mboq mi ñu ko sànni ñoom it ñu ngi ko defal ñu daal di ko defal mboq bi mboq nag waaw daal di ko bëgg a fab di ko gën a dimbal mboq ko mu daal di ca safara ba malaaka yi tey ko dañuy yëkkati yëkkati mënuñ ko yëkkati te ñu ñëw de ren malaaka yi ko tey malaaka yi ñu jigéen wala jigéen ñi ñu fay sa ñoom taxaw rek dañuy ci yonent Yàlla Ibrahima ba mu ba mu defee amu ñaan kon saytaan kon kon Iblis malaaka yi daañu ci jóge ñu daal di ko suñu moom yonent Yàlla Ibrahima daal di woo jigéen ñi malaaka daal di fàddu ñu daal di ko far nag tamit dañu ko faral rek noonu lañu ko sànnee di safara dañu ko sànnee malaaka yi kaw yëpp ak yooyu suuf jàngoo jëm ci yàlla ni yow yàlla sa jaam bi nga xam ne moom rek nga am ci kaw suuf waaw ñu koy def ñu yàlla na leen dem leen ko ci bëgg ku mu ci bëgg nga dimbale ko rek dama dimbale ñun daal ñu ñëw dama lu ko nekk Ibrahima amuloo soxla mu nekk soxla si jëm ci yow jiw bi amu ko. sa borom nag mu ne sama borom nag laa ko jëm ci moom mu ne ko laaj ko mu musal la mu ne ko lu xam ne li ma nekk xam nga xam li ma nekk rek day na moom su ma ko laaj daal malaaka ñëw ne ko maa ngi gis ngelaw yi la neexee léegi ma fuuf saxara si mu tasaaroo la naqal sax mu ne ko soxla wu ma dimbale indi leer malaaka ne ko maa ngi gis géej gi ma tawal géej gi géej dañu fay sawara si Ibrahima ne ko soxla woon ndimbalal ndimbalal rek ñu sànni ko mu dal ca safara la suñ bëgg mu dimbale ko moom la dimbale kon naan wax moom yàlla yaa naa yow safara si ku woon nekkal pardon bi ak ñu sedd yàlla ne safara si sedd laa ñu sànni si Ibrahima bu waxoon ne na safara si sedd rek xam ca kon sedd ba na lor Ibrahima mu ne ko na nga sedd na sedd bi Ibrahima laa Ibrahima dugg sa borom rek ñoom it dugg ci néegam dara la ko ci moom lu muy suñ biir bëgg ñoom lañ ko xeexoo parce que ñaari loxoom njëriñ la rek al moo la safara ba amatul benn tàngaay leer ga def ko te sax te tàngaay amu ko te saa ko Jibril wàcc Jibril ko mu Jibril la jaar jana xamal ko Jibril wàcc daal di seddaay ay sew la daal di daw ci ron Ibrahima ndox mu gën a ne matt mi xamboon ba muy tàkk yàlla ne matt mi ñoo ñal xeet na ñal matt mi waroon a tàkk na sëriñ par indi xeet na ñu jël matt mi ñu daan wax ci na ñal mi di lekk di naan ci ndox mi yàlla xebal ay malaayika ñu fekkee bu nit ñi ñëw toog ñu tuwet yi Ibrahima na ne sama jiire jindi sama mën a ci jindi sama rafa moo ci gën a neex ci man de sama xaram ci xelal mu ko am ci loolu ah ñu ngóor nag ba ci Ibrahima ay fan ci safara la dama lay fan nag mu yëg ci kaw saaxam mu ne dama lool soxla bu gudd mu yëg ci nag seen ci yërëm ci yàlla Ibrahima seen Ibrahima ngi toog ñu safara bi te ay nit ñu toog wër ko mu ne ma jaar ci toog bi Ibrahima mu ne ko en fait mu ne Ibrahima napp la mu ne ko dara ba napp ci man lu may indi ma lay wax yow yaa ngi toog mbubu dañ laa fukki ñu ngi toog di ko wër yow sama borom moom ak borom moom ñu ngi leen di amee ñu ngi lay def mu ne ko mbokk mi ngeen xamoon yëpp tamit moom yaa ngi toog di laaj ñu yore naa mu ne ko saa yaa ngi toog di sama kanam mu ne ko fa yàlla jaamu morom de danaa ko reyal ñu indi ñu may nag màggale ko ko fa yàlla ji daal góor la yow yàlla Ibrahima ne ko yàlla amul soxla ci sa jaamu rek mu ne naa Ibrahima man laa jëli mu ne ko ma gën nga jël daal di daal wala jëlee mu bëgg dara jëli ko loolu mooy mbiram nu mu ko gis Ibrahima naa ko def ñu ne ah Ibrahima dafa jabar safara bi moo tax safara bi lakk safara si mën na lakk kenn ñu seet ñu ne seet kenn ci ñu sànni ko ñu safara si seet ak benn waaye sànni ko ñu safara sa saa saa ay ñu nekk sëñ boo ko defee mu doon sànni Ibrahima ñu yàlla am jaamu morom de danaa ko jaamu ñaar ay ñeenti junni naa ko jaamu ko waaye arabe nam nañu ci Ibrahima kaay dem ak wane jant xëy te du ko sant Ibrahima jaam naa am fan def leen def ba fan waaye sax nañ lañ ne moom lañ bëggoon amuñ ci rek wane gànnaaw ko nu mu musal ko wala ko nag lool ñu musal ko moom lool taal jëm lool doon mbokkam xaaral la xaaral la doon bàyyi ba ay wala mu jigéen ñi am lool xam nga wane gànnaaw lay taxam la moo ko dëkk gëm taw ci moom yàlla musal na ko musal na yéen a yàlla lool ci looloo lu jëm ci suuf la ci jaay baal naa ba keneen jaay moom jaay bi ñu ñëw ñu ñu gàddaay nag moom Ibrahima mu gàddaay ñu sawar a xaar yan temps Ibrahima wàcc ci Palestine loolu la ñu mot a gëstoo gëstoo ba xam benn bés bu ma la ko ñu jëm waxoon naa ne Assane Mbaye loolu ñaar ko moom Ibrahima Isaaxa Isaaxa wa Yaquba Yaquba yàlla may ko doom nag mooy Isaaxa Isaaxa nag mooy yàlla may ko doom. mooy Yaakooba naafila tamit bu mu dem ndóolee moo tax Yaakooba ak ndóolee ci Isaaka Isaaka ay doomam Yaakooba doomi doomam la bokk na lu tëb ci doom bi tëb bi yaa naa def nañu ko def nañ leen faale yi ñu ma ñu ñëpp ñoom ñëpp ku ci nekk yonent Yàlla la wa jaa naa am dañu leen ay wetam yi ñu ji yàlla na leen di leen di amal naa ji ji mu def dama def ñoom ñëpp yàlla def leen ñu yonent yoo am na ñu jubbe waaye naa seen mooy ñu leen ñu def ci ñoom di ci yiw wala am xalaat taxawal ci ñooñu daal ba daal daal joxe abal ñoom ñëpp yàlla loolu leen digaloon ñuy julli day génne abal kookaanu sax na taxaw bi ñaan loolu jaamu la naan ci ñu leen wala sax loolu aaday na xam daa man ko xokk man fasale diggante way xulwe yonent yàlla lool yàlla joxoon na xam-xam waxate diggante ñaari xul ñaari ñu xulwe waaye mën a xam-xam yàlla joxoon na ko xam-xam de wala ñeen aw tan musal ko meen xare ci dëkk ba dëkk yu dëkk ba nga xam ne kaana nekkoon nañu taamal ñu jëf alxabaayisa yu yare yàlla musal na ko ci moo tax itam dëkkam bu bon nga xam ne ñoo ñoo daa laal góor ci dugg ak di sànniyante waala ay bal waala ar di fooy xaar ginnaaw di ñoom nag ñoom kaana nekkoon nañu xaw ma sëriñ ñi ñu bon parce que ñu way gën a topp yàlla de waa xam naa wa sama xarsa ko fil amatinaa ci yërmande musal nañ ko te mbugal ma ci yërmande yàlla dina la naka moom lool ina faale min ali naka la mu ñëw yi ñu ne was ko jaare ran no han jan jaare no moom ismaale ba mu roye ismaale ba mu ñaane borom kum tan ne de jaare ran yonent yàlla no moom ba mu ñaane yàlla ba mu ñaane yàlla ñu tan ne de ne rabbi allah rabbi na ke ne ba yàlla ne yàlla yàlla bu bay kenn ci ko fu ko am na tay wedd yàlla min xam je ne kene no nang mo de ko ibrahim dina dafa den digënde parce que jamna dañu ñu lewo ci moom sama jena sunu musal ko wala dafa am lu ñu def dara ñu jox ko yàlla dégg nga yàlla ñu wax dëgg mooy laa bëre wala vraiment comme ni mu leen ko ñëw xam ci ni ci naan ci la wala ci dara na ci dara ci ni ñoom naka ñoom dara na ko ñu xaw na solo ñu ñu bol baara ma am tan la ko yàlla ñu ñu ñu bol le ñu nak fay yonent yàlla Ibrahima ak lo ak lo hunde dana Musa yàlla wa wasu jàngatal daawa dafa daawa de yonent yàlla daawa de itam te saa mu ngóor mooy juróom benn wu Souleymane ak Souleymane yàqu maa ngi dëgg nañu àgg ak Souleymane kon am nañu dañuy àgg ci am mbay rek gis na fa sax ba gis ci ñu jàmbay ma mu xaw mi gas ba nga xam ne nag gas ba dañu war a gis jàpp soo di jàmbur ya waaw farle am bañ ci àgg ak kooku naa ko nekkoon nañu saa yi ñu ne waaye saa yi ñu ne ñu jaaxle seen rek ne ko moom gàtt yi dañoo boyal seen jiw yi ñu ci sama tool bi far nañ ko ba jeex nañ daaw dana leen na borom mbay mi jël gàtt yi borom gàtt yi jël mbay ñu ñëw romb seen anta boobu ñu ngi xale seen maa ngi leen lu soxla àtte ñu ne ko àtte naa na borom tool yi jël jiw bi borom jiw bi jël tool yi mu ne man de si maa te waxoon naa àtte lu bëri mu loolu ñu wax ko bàyyam bàyyam wax ko ne ko suñu àtte lool lay àtte mu ne damay wax ne borom tool yi nañ jël jur gi di jëriñoo soow mi ak njëkkile ak soof mi borom borom jur gi dama sooje di yendoo saa ba tool yi dellu ba mel nañ meloon waaw su ko defee jur gi ñu delloo ko seen borom tool borom tool yi jël toolam la su dee man na leen ñëwee xate ba daa war na leen xate ba bokk léegi xale bi xate loolu la xate moom la yàlla wax ne balaa amee ba ñu la ko defoo mooy mooy yonent bi waaye xam nga la ko yàlla jur gi loo xam ne moo xam ne xam nga am na moo jiite ndax Souleymane dafa jubale cosaan ak cosaan jubale banqaas ak banqaas ñu ne borom tool yi nañ jël jur gi ñu jël ñoo njëkk yi waa ak soo ak waaw ak wabar rek loolu borom tool yi itam borom mbay mi borom jiw bi itam dem di roosa tool yi bañ dellu ba nañ naan lañ mën a am ñu delloo jiw bi seen borom loolu la delloo seen borom moom jubale na waaw cosaan ak cosaan jubale ban affaire ban xarala waaye am na dafa jël cosaan fay ko ban xarala ba nga xam ne moom fekk nañu tool yi ba am lu ruut leen mën nañu jël jiw bi waaw dafa jël cosaan fay ko ban xarala ma tax a Souleymane moo gën a ku lan képp ci ñoom ñaar nañ àll ba ñaar ko mën a àggale ku ci nekk nag jox nañ ko ak yonent daawul ak yonent Sulaymaan yonent la waaye man xam-xam yi di diine ba xam naa fekk naa maa daa ko daan def daawul ak ñu war a bëgg ñu ko bëgg wa fayal ak ñaar yooyu daawul yàlla tàggat la la na ko buy sabbal dafa ñaax baal lool waaw buy buy sabbal mboolem doj bi mboolem jaraaw yi ak ñaar yëpp dañuy ànd ak moom di sabbal dañuy baaxal bu ñaar bokk naa ne comme am faa yi ñu ngi leen di loolu de fàggal ko man yàlla maa ko def bu fi mu daan ñëw de waaw dem naa ko xamal nan ko sama dola booy ñu alal la gaa moom arab bu mujj koŋ la de moom la yàlla jàngaloon xala xala la mu yàlla bu mujj koŋ yi ñu la doon ci xare lakum ñaa leen yoftinakum dina mu musal leen min baasikum jaay xale seen de waaw antum ndax yéen daa gën a way xam ne ngeen xëyoo dina mën a yàlla yéen yàlla daaw daa moo njëkk di reedu wóor la xel bu guddee mu sol yére yi fa kenn xamee jiwër ci biir nit ñi comme gisee loo xam ci seen buur bi ndax bëgg a xam duñ koy duñ koy jawe su ko defee rek ñu ne ko buur bi rek ñu xam ci moom lu mooy lu baax te jëm gis na mu ci lu wër maanaam ñoom xam ci seen buur bi lépp di wax lu baax mu tase Jibril Jibril soppeeku ñu dogal ko mu ne ko loo xam ne gan boobu mu ne ko baax na la war a fekk koy ci ñaxam lay lekk waaye ci ñax jaamu ko rek lay dund naa ko def nag ci béy ci maar rek lay dund naa ko def mu dee ci suñu yëngam ñaan yàlla mais yàlla na ko yàlla may mbéy moo xam ne dana ca mën di dund ba bañ a dund ci béy ci maar rek yàlla dañu ko tawal tawal bu wër bi ci këram ak ñoom ñu ñëw ak xanjar lépp yàlla ci këram. yàlla xeebal malaaka mu xamal ko lu muy wax mu jikko muy moñ ren jii ñu dafa doon ci loxoom na ñu moñ waaw na ñu ci mujj bi ngeen di moñ ñoom dafa moñ rek mu jikko di ko jaay nag di ko dund moo tax mu mujj nag di dund ci nga xam bañ a dund ci bay ci mara lañ ko doon def mu ne moom la arrêté di musloo daal daal ko jëkk a lab wala Souleymane ñu tàggat ñu Souleymane ñu yàlla ngelaw ah ci bëtër bi ñu ngi yonent Yàlla Suleymaan ba daaw la dee mu doyal ko moom Yàlla fàggatal ko ngelaw le ruxaa buy sikkal ngelaw laa koy ngelaw laa koy ñamu moom ñamaan rek udduwaa sahran waraa sahran naka nga xam ne noonu la ko Yàlla waxe ñuy tabaxal nañ ko kër goo xam ne yaay ba juróom-ñeenti farfax la guddaay ba juróom-ñeenti farfax la ñu defal ko ci ñetti téeméeri ñëwee yoo xam ne ci la jabaram di ko ñetti téeméeri gan ay siis yoo xam ne ulama yi ak yonent yi ci la ñuy solo ku bëgg ñu ci rek ñëw ak jabaram xale bi ñoom toog rek ngelaw daal ñëw yëkk ci kër googu rek naaral moom bu ko dox doxal bu soxna dafa bu yàlla mooy avion yi teew léegi lépp lu yàlla mayal ñu jëkk ña may na ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggatal noonu tàggataloon nañu daawa dana ñu ñuul tàggatal Muusaa ndox tàggatal Suleymaan ngelaw lépp yàlla tàggatal na ko xeetu yonent xeetu yonent yonent lañu xeetu yi mu xooloo kooku kenn jënd jiw ba ñu naan lañu bokk ak xeetu yi mu ñooñu ñoo ngi gëm yàlla waaye mboolem xeetu yi ko xëy ak ñi nga xam ne daf leen a war a te wala ñu ko jëf waaye ci xeet am nañ bokk yàlla tàggatal na leen lépp lu mu tàggatal ñu leen di jëkkee seen gëm yàlla waral naa yokku na waaye waa am na jàppale dafa war ñu ko yokku wu dëkk ñu waroon a gëm gëm ñu gëm itam ba di def seen gëm gëm di gën a wala ak ñu seen ci taasir ñu seen ci xar baax liñ feeñ ci yéefar yàlla ak dëgg yonent yi yëpp te yow rek yàlla bi moom dafa dellu gannaaw te ci yéen a mu daw moom yàlla dafa yàlla day ci leeral te ci su sa am na baara naa ak yonent yi ak moom mooy saa bokk naa sa sa sa nekkoon nañu ala ñu ne yoo xam ne ci liggéey ci lépp dafa lépp lu yàlla jox day naan fekk na yàlla xam na ko ba mu nekk saa fi ñu fàggat ci saa saa ñu mën a yàqoo sa lool ñett la ñu napp loolu ñu ko rek ñu tàggatal ko ay saytaan yi nga xam ne ñoo koy nappal ay géej gi waaw ay ci lu ci joxe lépp lu nekk ci géej gi ñu ko nappal waaye am na solo suñu jëf am na ci jëf lool waaye itam lu mu doole waaye itam leneen lu napp ci tam mooy tabax ak lu moom ñu ñoo ko daal di leen naa ko nekk ko noonu alors ñu naan yow ak loolu si ñoom rek yàlla rek nga bokk na ba xam ne duñ la ko fay maam duñ lor nit ñi nekk ko lay maam dafa juróom ñaareel ak mooy dafa si ayoo bara loolu moom jàngatal ayoo bara ayoo bara ñu doon soxla si àll ba bala maa boobu moo waxee la boobu amoon rek àll ba bala doom doom ñaata ñaata ñu doon gàllankoor ba ñu doon saako jaaraam jaaraam ba tudd doom ñaata laa ñu doon jël ñu tudd doom ñaata ba doom ñu saako jàngatoon soxla si ñoom yàlla àll ba moomu rek maa daa doon mu wax ak yàlla ba mu waxee ba doon fekk na ma man ba ma dem ñàkk mboolem alalam doomam yàlla ñëpp ci góor ñëpp taxaw ko mooy jabaram ñetti at wala juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at loolu la lay ndax ba dem na ci moom seetal juróom-ñetti yàlla malaayika yi yëpp jigéen ñi di gën a jege yow lépp lu xew soo tuddee yàlla wala nga jaamu yàlla ku jaamu ko yàlla dafa yàlla rek jigéen ñi koy jotee ci malaayika yëpp bu ko defee yàlla na jigéen waxal mboolem ñoom kaw yëpp ak ñoom suuf nañ julli ci sama jaam sangam su ko defee ñoom kaw ak ñoom suuf yëpp daal di julli ci jaam ba ibli ba ko yàlla rëbbee sax boobu na ko àjjana ak asamaan teewul daan dem ba ci asamaan juróom-ñaareel ba lépp lu xew ci malaaka yi moom ibli dana ko yëg mu gis suñ toog rek di julli ci ayoo ba ñëpp ñoom kaw ñëpp ak ñoom suuf su ma la walaala di tagg ayaba mu ne yow yàlla ayaba mi nga xam ne jox ko alal bi di jeex daf koy door ba na fi su gërëmee nii soo ma xeewoon ci moom rek dana la weddi de yàlla ne ko ayaba buggul lu may yàlla mu ne ko xiir ma ca alalam ji rek ma yàq ko kon dara gis ne xéewal gi mu nekk rek moo tax muy sawar topp waaye su ñàkkoon xéwal googu kon dama wedd yàlla ne ko xéwal naa la jaaranlam yëpp mu daal di ñëw dajale saytaane yëpp ak mbëri jinne yi ne ne na ma la ma ci doole yàlla xéwal na ma ci yàq alali ayoba benn mbërëm saytaane jóg ne ko man de am naa ci doole loo xam ne mën naa soppeeku ca lu yaram safara la am ci gëlëm yëpp ma lakk leen ci benn taxawaay mu ne ko gaawal mu dal di di la nit la loo xam ne safara ñëw ci ya lakk ci gëlëm ñoom amoon yëpp ak sàmme te desiwut benn gëlëm ñi dal di soppeeku nag kenn ca sàmme ya dal di ñëw ci ayoo ba dal di jooy jooylu ne ko gis nga yàlla na ngay jaamu guddeeg bëccëg faale wala sa jërëm yëpp te lu weeral safara ñu naan lakk ko soo yàlla musal la ci aywa na li ci sama yoon yàlla moom jërëm moo moo bu la koy jërëm man loolu ci sama yoon man maa ngi sant yàlla mu ñëw dëgg la doom yi ne leen ci ci na wax lu mu mën kenn ne ko man de mën naa rëdd te nag yamam ñëpp malayka yi ci benn taxawaay ak sàmm ya mu ne ko gaawal mu dem def loolu mu ñëw ci ayoo ba defee ne dana soppeeku ayoo ba tontu ko lam ko tontu ko mu jëkk ne ko yàlla moom alalam moom moom lu ko neex mu def maa ngi koy sant gàtt yeeg noonu jaaraale bi yëpp jeex ayoo ba yëngu dara mu dem ci yàlla moom ci ne yàlla soo ma xiiroon ci doomam réer naa ko mën a réeral mu ne ko demal ayoo baa ngi am doom wutal leen sëriñ bu leen di jàngal te waxal leen kër ñu nekk fa di jàng mu ne mu del si ne doom yi lu ci gën a am loolu leen wax benn waaye ne ko mën naa dem bi di jékki jàngu ba ci xale daane ko ca kaw xale ñoom yëpp seen seen bopp toj waaw seen i bitik tasaaroo seen i yóor tasaaroo ñu del ci benn taxawaay man mën naa loolu mu ne ko demal kooku daal di ñëw rek di ji yëpp jàngu ba te suuf daanaka ca kaw xale xale yëpp dee àndoo ñii seen yooni boppam it tasaaroo jëm nii seen bisu tasaaroo jëm fii ak sëriñ ba bu bàyyee ko jana ñëw mel ni mooy sëriñ bi ñëw na ko ñu sa sa borom bi ngay jaamu mu dee waaye yow def ko doom yëpp jàngu ba daama ñu seen kaw ñu ne leen ñu ko gisoon sa kaw yëpp waaw na na seen yore tasaaro na seen mbaq ya xotteekoo ayoo ba onk mu kontaan na ne ah léegi ma am buntu nag ayoo ba dem leen doon ci borom moom moom moom lu ma lu ko neex mu def man maa ngi koy sam bu dee lu ne ko ayoo ba bi ma laalee doom yi yëngatu na tuuti doo ma xiiroon ci yàlla mu boppam mu def naa ko réeral yàlla ne ko demal xiir naa la ci yaramu ngor lu dul lam li ñu wax ak kanam kooku sa yoon nekku mu daal di yebal benn mbërëb dine mu ñëw rek wol wol wala ayoba comme ko wole rek jàngoro dugg ci moom mu néew néew néew néew ay góob day day soxli ñàkk ji ci yaramam ñam xamoon ñëpp saara wocc ko kenn jageetu ko lu may jabaram jooju rahmatu amatu dara nag jabar jeelee bu xëyee rek jam fexe fexe wuute wuute ba am lu mu ko toggal rek ñëw toggal ko jox ko ci fukki at ak juróom ñett nit ñi di wax naa ah, kay ala faale wu kay bu doon xaritam yàlla ali dal du ko dal alalam jëpp yàqu na doomam yëpp dee nañ yaramam lu mel ni kii kay du dara wu ko kii du wali yàlla sa kari do abinan jabar ji rek moo des ak moom danga xam ne li muy wër na wër wër wër lu mu ko toggal wër na fu ne mën mu dox ci ñëw jaay ko ñëw toggal Ayyuba jox ko bu ko taaj Ayla ñoom dana ko wax na ñoom nam dox ba mu ndaw si lay na ñoom doxe yëpp mu soog koo lekk tey nag ko ñoom ñu nam doxe mu ne ko wax dëgg yàlla tey de fexe naa fexe waaw mënu ma am dara lu ma la sogal sama kawar laa jaay waaw moom la jënd ma la la tey de te gis naa fa ak góor itam bu la laay agir gis naa na ne soo gisee Ayuba natt biñ ko dal dal ko dafa jaamu borom asamaan rek te jaamuwul borom suuf su fekkoon ne tey nangu naa jaamu borom suuf nii natt bii mu nekk dana ci génn ndaw sa wax loolu Ayuba Ayuba gën ne ko kooku yow Iblis nga ko seet ne ko gën naa ci yàlla danaa la caw téeméeri yàlla ba nga lekk ñam wa nag naa ko def ndaw sa delluwaat nag di sabablu bu mu toog dara Ayuba rek ayóoba nag dégg na ne noonam yaa ngi koy ndoxal fii koy dugg fii koy dugg ci yàlla dara fii koy yàlla fareewul fii koy dugal ci yàlla xaw ma lu mu jot ci leen jaamu waaye jaamu bi xaw ma lu mu ko jëriñ lu ma amoon yëpp ñàkk na ko ay doomam génn alalam sànq na yàlla na koy seetaan ci liñ ci teewuloon waaye yàlla lii du ko dara ayóoba nag soo ko tawat ñaata am nañu naka maam parce que jot na ma pour mu tar tar de. bu soxla taw ci boromam nag nu yàlla topp ak jot na waaw loolu yow xaaral ma raadu yow yaa ngi yoroon yow yaa ngi yoroon dégg nga ni maanaam kër gi ñu ci ñaan bi yow sama borom man de topp tam laal na ma te yow yaa gën a yërëm mboolem ñu yërëm te jot naa tam nangu loolu ñoom ko ñaanam parce que xam naa seen wuñu maam bi nga nekkoon ci moom ñu bëriñ ci lor waaye tey naa la doon jox ko aale woon nga ñoom comme ni ñu doon wax ak yow seen maam maanaam la ñu yàlla daal di nangu ñaanal nag da ngay yebal jinne ñu ñëw jinne ne ko këddaal bi ci sa këddaal sa tànk bu këddaal tànkam ndox daal di bënd moo xam ne dafa tàng jër mu ne ko sangu ji mu sangu yaram wa dellu si nam meloon amatu benn góom waaw yaram dellu ca taaram bu njëkk ba ayoo ko rafet la woon tawaram dellu na nam meloon ci taar di neex neex mu mu ne ko këddaal mu këddaal waaw dellu sew de génn mu sell mu ne ko mu naan lépp lu doon feebar ci yaramam daal di dañ yàlla daal di delloo ci doomam ya deewoon yëpp ñëpp dekki ku nekk dekki ànd ak rakk joo xam ne am am la woon ak moom doom yi daal di ko wër jëlimam yaak magam yaak kattam yaak yëpp dekke loolu ñëw wër ko Ayoba amoon na ab angar boo xam ne jëlay weer tàndarma nee na yàlla yebal aw xiin ne ko ne ko taw ay li ñu door ba mu fees moom angar ba xiin wa ñëw taw ay li ñu door ba angar ba ne fa di jëkkoo gépp wurus wurus day angar yàlla yebal xaalis mu taw xaalis ba fees seen mu bind ay njéeréer na yoo xam ne wurus la yéen a ngi dal ci kanam Ayba Ayba yi napp yi mu ngi dugal yàlla ne ko Ayba li ma la tawal ci Yunus yëpp ngay napp ay njëriñ Yunus di dugal ci mu ne ko sa xéewal kenn du ko doole yow borom bi loolu ja soog a dellu si jabal ñu joor lu mu ko lu mu ko leer ñëw di wut nag kun kun kun di seet ko Ayba nag gis na ko ñu ngi toog waaye na du mu ngi bàyyi koo xam ne mu ngi bàyyi woon koo waaw ñëpp di ko bantu mu ñëw ba caa yow maa ngi faram laay toog muy wër di wër di wër ba mu yàgg aywa ne ko looy seet mu ne ko dama bàyyi woon fii ku feebar waaw ruuteñ ko lu lu ma lekk lu mu lekk ma dellu si yokku ma ko waaw aywa yoo xam moom ba yàgg na ndaw si soog a ne yow aywa mu ne ko mën a aywa waaw yàlla dikk na de waaw ñun ñëpp lépp lu ñàkkoon am nañ ko. alhamdulilah ñu moom ànd naa moom ñëw suñu doom yaa ngi lekk nañ ko ku nekk ñëw na àndaale ba ci li ñu boole ko ñu ngi suñu weeru kaay waale sax dama ji fees naa gudd suñu weeru kaay janvier bi fees naa xaal moom la yàlla wax ne moom ñu ko lor ja nekkoon ci moom may ko njabootam gam ñàkkoon ak seen i seen waaw ma dem di dafa di waat ndam ne wari jamono yo de dara ko pat ci faaru faaru insha Allah ne nama ba ala bu jamba te tan joom ñaaral wa ko tu len maare maare ne di bay di do do ci ni ak borom yàlla lu ci na ta ni hani ne do ni wa xana on ko xana ñen jëf na ramat na jeemaane du ñoom na ñoom na xani na len do ni ñu rek te bu yàlla do la do bo ku jàngatal ban mooy borom gën a wér dafay juróom-ñetteel jàngatal solo si yow Seydou Ndou Makhtar li saa woo mu demee mu xaw a jël lu mu aji nar leen seen ngëm ne ba nga xamee ne dafa war ngëm ñu bañ a gëm mu dal di nar dal di génn gàddaay ci te lépp lépp lu mu di wéral yàlla. kon nag am jàpp am na kam di leen gis. lan moo ko gëral dogal bi mu aadee waral ko lan dogal waral ko te booba foogutoon ne la koy li ko fekk ci gàddaa nga foogutoon ne dana ko jëfee kon naa daa dama woo boromam ci zulumaat bi jëlante bi ci jëm ak lëndëm yi guddi ga ak lëndëm yi biir ak jën wa am na seen biir bi yaa yaa bi bu boy jàmm ci dëkk yi daan doon dara yow subhanaka nu ma seen sa ñu ne kamaan ko na kon am na sa ñu ko ko ñu yonent yàlla yow yàlla nga ko yónnee woon ca Mawfal ca Araba ba bu waatee itam ne ñu bañ mu ne leen da ngeen alaku dal di génn gàddaay ci lu dul ndigal yàlla loolu yàlla du ko nangul ñu yàlla dem dugg ci genn gaal gaal ak gaal gaal ga dem ba ci dugg géej ga géej ga naqadi dañuy bëgg a tóo waa gaal ga nañu ne duñ gaal gi bu ma saa naqadi rek duñ ko seetee fekk jaam buy dawal ji nag ñu wantale ku ci jaamu bu daw fu ko bant bi lawee rek waaw ñu wàcce fu naa yeneen tam yàlla bi déedéet koo koy moom wantale aar ah, mu daal yoonu ñu wantale aar ah, mu daal yoonu mu xam ne moom la moom waaw ñoom ragal nañ ko soob ne jën woo ñu ne jën ba mu toogee nag mu ñun ñëpp di sabbal seen borom malaaka yëpp di sabbal seen mu daal di sabbal laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu mina z-zaalimiin te jot naa kon nangu loo ñaan ko ñaanal woon ak gannaaw te musul ko ngeen xam ne ci jàkkaare bi. suñu woon daal di ko gëkk sànni mu génn wa faafaate ñu saa jëm boobu ñu musal ñu mu ñaanoon képp ku jàqare képp ku jàqare di tël boo ko waxee rek yàlla danga ca génne de taali yi ne him ñu ko xam ne moo am na jàqare ci àddina te xam laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin itam koo xam ne ñu ngi koy ragalloo ay noonam sax tam xam hasbuna Allah wa ni'mal wakil ñoom ñoo ñuy dem koo xam ne dañ koo dëkku ci mbugal tam xam woo ko lu am léegi laa leen laa bëgg seen mbéy baay yooyu yàq waaw ku ne xam rek am nga soto yaa ci ne rek yaa yaa yaa ndax su ma ne rek indi tuuti ñu ne waa ñu ne yàq gum la fekk boo ko la ne tey noonam ngay fexeel nga ne hasbuna Allah wa ni'mal wakil ko ci ñoom la bugal. nga ne moom foofu ba xam ne daal laa ko seen biir bàyyi ne jërëm si yàlla moo lool ñaaram gaa lool bu ko wax ci waxtu bi nga dee ñeent fukki yoon boo dee da ngaa fay ñu de wa Zakariya jàngatal ko Zakariya tey juróom-ñaan seen baa lool Zakariya moo yoon ci saaru Mariam gis naa de ba mu war a borom de ma nga ñaan doom. naara biira bolo sama yalla bul bay ma farba non ala jide sinu do wande be o kala lo al gëna ya ñu gën way do na ñede sakari ya dum na tuule ya ba ñaar fukk ba nga xam ne ama su kattan boolo wa ko ma dam do jabara am juróom ñeen fukk ya ba juróom ña wa la xam ne moom ma tan na mu na jëgul doom mu ñaan yalla doom te na tam na mu lo ñaan ko ñaan wa na tam na lo ñaan ko ya ya ya te yow ba mu ñu xam ne yàlla may na ko ba mu ñu tuddee Yahya waaw baax naa benn yéen doon dafa ñëw ko sama jabar jabaram yàlla defaraat na jabar jabaram baax naa nekkat jabar rek yàlla ko mu mel ni jànk waaw yàlla ko taaram waaw ak waaw léppam daawata ci Zakariya ci boppam itam yàlla delloo ko kattanam de ñu daal di sëy jur doom joo xam ne moo di Ayoba de <coughs> ñoom naka ñoom Karno nekkoon nañu sax dama leen jaxase xalaat bu ñëw yonent yëpp ku ci ne ba nga ñaanal yàlla dafa dal di nangu lu tax seen seen ñaan yi gaaw a nangu lu mu waaye dañ daa gaaw ñu def def lu baax rek waaye dama naa te ñu ñaan wala xaban ci feneen wala xaban ci ragal de te bu bu ñu bëgg a def yàlla lañ koy ñaan bu ñu ragal yàlla lañ ñaan de kooku Karno nekkoon nañu xaas ñaan yooyu te waxul naa ñaanu de wala ci te tey bu dee daanoo ak jigéen da nga xam ne ak sama waxtu moomu farja afeem mooy mooy Mariam de kon nag wax naa ko lool si àgg moom la booy naan ci loolu wa jaaxal naa ko def ko naa la doomam ay fan yu kaay bi daal la ñëw jigéen ñi ak Mariam mi nga xam ne sëy doon te yàlla dawal ci moom waa doom yoo xam ne mooy Eva nga xam ne loolu yàlla na def naa ak yéen nga xam ne dina dina dina ummatu ko mooy dina. ñu ne la sax ma wëccee ci yéen ñëpp waaw man maa ngi leen di gërëm أصحاب الذين يتبعون كفروا ويؤمنون أننا يا ويلنا ليس لنا ليس لنا هلكتنا قد كنا نتكلم في قبل قدمنا أفاجل بل كنا نتكلم في قبل من جوار كل إنكم نتكلم مكة وما تعبدون من بجاه من دون الله من الله أفهم جانا مكة جانا من جنة أنتم ين وارجل ويقرب جنة جانا ما لو كان دونتنا كان أحمد بن كذا خبرات من الله لو كان دونتنا كنا أولئك الله أيها الله maa war a doon rafetal suñu safara de bokkul lépp xaalis yéen a koy jëlee ci ay safara de yow ñaan na leen ci ay safara te siiru na ak siiru boobu ñoom laaj ak moom itam ci ñu jaay ci moom de ñun ñun dañu leen a soxla xam ne mu narut naa baabu laay joxe ca nag Abdoulaye ñu ci baaxaa pour ne ko ñu fay la nga dem ka jël ñoom Muhammad mu mu daal ñëw na yéen a soxla leen safara yaa wax ne waaw ñoom ñu jaamu ñu ñëpp safara leen jëm yéen ne ko waaw mu ne ko. xam nga ne waaw yow di jaamu nañu ko yow xam nga ne tubaab bi jaamu nañu nasaara xam nga ne yàlla mu jaamu nañu malaaka yi su fekkee ñoom ñëpp safara lañ jëm nag kon ñu ci suñu conseil na ci dem safara rek wóor na inna la seen dañaa ne sabaqat husnaa lahum mina al-minaa al-husnaa jëm yàlla ulaa'ika alladhiina hum a'lamuuna ñu sol la ñu xanaa ci safara rek ñun ñu yem tudd duñ dem safara rek ndax ñoom gëm nañ yàlla xam ngeen ne maa maa lu xelu dañ koy moo sore rek seen kër yi lañ jublu waaye ci ñun malaaka yi ñu ne saa ñoo feeru de laaj ak moo dégg ci ñoom ak ci saa ñu dem ñu dégg sax ñu dem soor dem leen leen comme ñoom xaalis dana koy dee lañu si ma saaba te la sopp na ko am suñu ay bakkan seen de laa suñu jàqalo ci yéen am façon ci mala tubaru ma yaa ji ma wata sa laqaawum wata sa laqaawum na gafal leen ak malaayikatu malaaka asaani la yomb ku mooy def seen la si laa ko su nekkoon ngeen soxna dana demal sa ko leen ba yow ma nag nii bés ba dama faxal sama asamaan dafa ñu ci jiw dem faxal ñu malaaka woon ci daal di jëlee jëli jëlee jëli sama aadama jëf sama ba dama naka ma fa doon xaw a xam nañ leen danañ liggéey nañ leen bindoon te nekkul leen woon di dara mooy loolu nag yàlla ko ku maa sos lu nekkul dara mu sos ko muy dara tekkal ko de jaaxal ba de waa ren bi mu di dër am naa am lu mu yàlla naa ko nu ko naa nekk nu ko ay na doy def leen de wala parce que maa bu ñu nangu Zabor ci Zabor mooy téere yàlla yi jëkk ya ñu bàyyi ci seen jëkk naa bu ñu jëlal ma xool ana ndaw la naka suuf suuf si aljanna yéen sa ala sama dam ko ya baaje yi jaam sama sa yoon yi ñoo ñu ñu jaam yàlla ñoo jëkk aljanna de na fi ala sa na ka dina ko ci la ko am ko la sama no addo do aw ñu na aw ak ñu ñu do jaam yàlla wa ma arsalnaka la ñu la yow muhammad ila rahmatan lil alamin li xaaral ñoom ñoom ñu génne de yàlla yéen a yéen a ngi yàlla Muhammad muy yéen ci moom mboolem bi ngeen ñu fekk dina de kon waxal innamaa yuuhaa naka def na wayu ilay jëm ci man innamaa ilaahukum naka yàlla seen ilaah yàlla la waaye am ci yéen fa'alantum ci mooy waaye jëblu leen ay dawlaw dem def nañ waxul waxal alantukum xamal na ma dem xare ala sawaay ñu ma aji xamoon ngeen de wa ma aji way naa dañuy yéen may xam ak xare bun ndax aji jëlee la am bàyyi amal ñu soxla nga maa ko wax dëgg yàlla doon leen ko fi mu bëgg yàlla ko xam ñu ne la ko moom yàlla yàlla mu gën a mu xamal jaaral ak digal ñoo xamal ci waaw waaye yàlla mu gën a mu xam maa ko ci moom la dañu nëbb ko rek. wuyu naa bëri ñu jot naa xam laa la yoon ndaxte moom tey jëm yàlla laa la doon ndaxte moom li ma leen solo gis na tuuti ndax loolu laa ko mu jiyee wa mataa am te du jébbal laa yi ñu bëgg wax ñu jeexal gis seen de wala waxal rabbi yow borom xam-xam ba yow dinaa ko guddalu ak dina seen diggante keroog xare Badar de wa rabbuna borom suñu rahmaanu mooy aji yërëm al musta'aanu moo di suñu dimbandikoo ala maa tasifuuna ci la da ngeen melal ko ji nar de eh? ju seen di waral yàlla doom ak bokkaale ak ju seen di waral alquran njabot la waa ak wayla